turam moo doon abul yasar al ansaariyu kaab ibn amr ibn abbaad ibn sawaad ibn ghanm ibn kaab ibn salama ah moom mu ngi tuddoon kon abul yasar lool dàkkantal la woon abul yasar abul yasar abul moo doon dàkkanta loolam al ansaar yi bokkoon ci kojug waa al mu ne ismuhu turam Ka'b ibn Amr turam moo doon Ka'b di doomi Amr Amr boobu di doomi Abbad Abbad di doomi Amr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 bokkoon ci waa xam nga loolu la kii ñi moom boo demee ci us euh, imaamul téere imaam alxaafiz ibn xajar bi al isaaba moom loolu lu mais bu dee imaam ibn isaax rahmatullah alayhi moom dane moom euh, al wa moom it même chose la wax ne assalami ci waa banu salima la bokk kon noonu la tuddoon di abul yasar moom nag ah, muy saxaaba bi xam nga siiw abul yasar yaakaar naa ne boo doon laajtee ci julli ñi non ñun moom wolof moom taxul may wax moom loolu moom waxuma la abul yasar rek waaye moom <laughs> boo leen ne Sa'id ibn Zayd Sa'd Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl rey nga leen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 kantaa diw na ko Seydina Hamza rey fekk boobu de toute façon Seydina Abbas la ci woon moom Seydina Omar ndax loolu ba yàlla xam ne amuñu benn xarma yàlla laa wax benn compensation convoy bu ñuy am ak ñi nga xamante ni compensation bu ñuy am ak gaa yi di yéeféer yi noonu yàlla yi abul yasar mii nag mooy ki jàppoon seydina al abbaas ibn abdil radiallahu taala anhu wa ardaa moo tax non seulement fekk na badar mais fekk na xare yonent bi yépp la fekke moo tax imaam ibn isxaaq ne shahida badran wal mashaahid mu ne moom abul yasar mi fekke na non seulement ghazwatu badrin waaye fekke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 mu ne qaala fa xarajtu ashtaddu mithla dhanim nee na maa ngi génn di dox ni may doxe maa ngi mel ni mooy naama naama mooy ah, moom lañ naa Autriche no si Autriche naama te bu te wi kii baat bi di gudd voilà nee maa ngi dox comme moom waaw Autriche imagine boo gisee Autriche ni muy dox nee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 ne abul yasar mii dafa bokkoon ci ñu mujjee faatu ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mais loolu paa luñ joyal mais mooy waa ahlu badr peut-être la ci jublu comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax ne ka annahu yaani ahla badrin dafa mel ni imam ibn Ishaq waa ahlu badr la ci jublu la ci jublu ci waxam ji ndax loolu dinañ gis ne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 jël euh, sax imaam muslim ne moo gën a moo gën a féete kaw sax imaamul Buxaari ci côté tëggin gi lañ ko kii ak ni mu nose affaire yi xoola imaam muslim li wax mu ne xaddatanaa Haaruun ibn wa Muhammad ibn Abbaad wa taqaarabaa fi lafdil fi lafdil xadiis mu ne xaddatanaa nañu Haaruun ibn Maaruuf Haaruun di doomi Maaruuf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 an yanquuba mooy gis nga wax jii ne xaddatanaa loolu la bëgg a wax ni à partir de là wa siyaaqu li haarun loolu ne ñoom ñaar en lii lañu wax ñu ne xaddatanaa nettali na lañu xaatim ibn ismail xaatim di doom ismail an yaqub ibn mujahid mu jële ci yaqub ibn mujahid abi hazra an ubaadata ibn al ibn ubaadata ibn saamit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 seen xam-xam seen mbiru diine dañ leen xooroon a laaj loolu de bu amoon léegi ñu bari daal di de désériñ de désérinisation bi léegi mu commencé de sérinisation mooy léegi nga gis ñu bari dootuñ nangootee nekk sëriñ bu doon mbiri ci xam-xam lañ ko te yaay sëriñ bay toj masala yi <laughs> la ilaha illa allah mais xam nañ na du lool moo tax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 léegi mu ne ko <coughs> ñu daal di génn ne dañuy dem ci quartier bii minal ansaar yi te ñoom minal ansaar gis nga réyñu tooguñ naan waaye yow ma ne waaye yow sëriñ déwut ñoom ñii bu doon tey équivalent sëriñ ñoom ni ñu nekk sëriñ la suñu bàyyi surtout kii surtout Seydina Ubaada bi <coughs> <coughs> neewul waaye yow man sama baay eh, man maay xalifa saa baay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 waaw ah, yow damaa ëpp fulla man sëriñ bi pourquoi waaye respecté wul kenn buñ ñëwee mu ñuy gëdd mel ni moo ñu moom quoi man jàngeetuma mais doo def lool xool alxaaris ibn miskin sëriñu imaam an-Nasaa'i boobu rahmatullah alayhi mais nga xam ne subhaanallah mais dañ ko doon dàq non moom dafa dàq imaam an-Nasaa'i imaam an-Nasaa'i fële Égypte ba ñëwee di jàng si imaam an-Nasaa'i menn mi nga dégg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 dañu laaj ana lan naka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jàppe nga xam ne ñooñ mënuñu woon jàpp dañu toll ba foofu nit ku ànd ak doomam nekk ci lislaam bu yàgg ju yaroo ci manula jàpp loolu xalaat nga loolu mais dañu bëgg xam naka la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam di defe ndax looloo am solo moom mi ne sallu kamaa ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gisee may julli waaye tamit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 siyaam bi ceebu siyaam fan la jóge siyaam la jóge loolu la mooy ñu koy tudde siyaam ndax siyaam nga mu jóge loolu la comme lu mel ni ma yi comme <laughs> sama waa jëy sëñ Moussa gouda fromage gouda ak ba fromage mais gouda ab dëkk la xam nga bu ne Hollande <laughs>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 du dañ lay tëj entre les murs de mais sax xel mi da daanaka la ñuy akap lay accaparer waaw Allahu akbar kon wal buxli wal jubni wa dala'i dayni wa ghalabati rijaal ak tamit wengu mooy nga dem ba bor yi daal di lay moom nga mujj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 dañuy pousser tamit ci euh, affaire yi ci ci ci ci ci ci bouger kon allahumma inni a'udhu bika min alhammi walxazan walajzi walkasal walbuxli waljubn wa dala'i dayni wa ghalabati rijal loolu mooy ñaan gi sinon bu njëkk bi xam nga mu la njëkk ko allahumma kfini bi halalika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 bu yàlla defee nga man maa fay bi nii nag ma fay liñ ma yoreel wa illaa anta fii xillin bu dee ne amoo ko nag yàlla def na fii ba ni ngay génne àddina amoo loo ma faye jàppal ne xamal ne dara doxul sama digganteek yow benn bi daal il dañ ko suspendre man suspend man nga yoreel léegi man dama lay defal lenn effacé naa ko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 mais ñoom dañ ko doon dund nii mu naturel te du leen wàññi dara xoolal xoolal rek njàngale bi fi mu jóge biñ agsee oh, euh, alwalid dane dane dane bi mu gisee abul yasar dane ko man ne ko damaa gis euh, euh, inni ara fi wajhika safatan min ghadaba ne ko man dama gis ne sëriñ bi daa mel dangaa merde xoolal ci lool la tàmbalee xoolal mu jàngal ko lii lépp man anzara mu'siran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 mais pour xam nga ku nekk ba sam na mais moom échange bi la koy bëgg a wax pour ngeen même bu dee liñ sol moo mu ñoo xaw niroo mu ne ko nee bi ma waxee lool fa masaxa rasi mu daal di raay sama bopp moom abu abu abul yasar kaabum na am raay sama bopp waqaala mu ne ma allahumma barik fiihi na axi basaru aynaya haatayni wa sam'u udhunayya haatayni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 wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu